أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا خلقه صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 ñu ngi ba tey ci kitaabu mawaaqiitu salaat wal jaami'u saxiix wal imaamu amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibn isma'il al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabun waqtul maghrib buntu bi nga xamante ne moom mooy tàmbalee di wax ci wàllu waxtu li nga xam ne moom mooy ci ci wàllu waxtu waxtu waxtu maghrib maanaam moom mooy waxtu timis gisoon nañ ci yi nga xamante ne ñoom ñoo leeral waxu waxtu timis mooy xadis sayyidina Rafi' ibn Khadij ak ja sayyidina Jabir ibn Abdullah ak uh, sayyidina Salamata ibn Akwa uh, uh, ak ni radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne ñoom ñëpp dañuy tegtale benn mbir te mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa daan teel julli timis bi te maanaam saa yu jant bi duggee rek ci saa si la koy daan daal di julli loolu gisoon nañ ko naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci jëmmi buntu boobu muy wax ne maanaam di di leeral maanaam ne dajale bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon dajale julli tisbaar ak maanaam takkusaan ak timis ak gée maanaam julli ndoo leen ci benn waxtu <coughs> muy tegtale ne kon waxtu timis gën naa rëy maanaam waxtu woo nga xam ne ci la jant bi di dëggu waaye dafa dem ba nga xamante ne fi waxtu gee tàmbale foofu lay waxtu timis jeexe comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci baabu man kariha an yuqaala lil maghrib al gisoon nañ ci buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci sibir bi nga xam ne moom la ñu sib ñuy tuddee maghrib maanaam timis bi ñu koy tuddee gee maanaam ñu koy tuddee isha kon <coughs> dañ gis ne <coughs> te moom mooy xadi bunta euh, xadiis euh, <coughs> sayyidina Abdullah euh, ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wax naan la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib qaala taqulul a'rabu hiya al-isha maanaam <coughs> ne yenente bi sallallahu alayhi daal waa kaw ga bu maanaam buñ leen yóbbu ci njuumte ba ngeen di woowee eh, eh, maanaam timis gi ngeen koy woo maanaam woo giñ koy woowee ah, maanaam isha loolu bu mu leen noot maanaam moo tax ci tur boobu bu mu bu maanaam leen nax maanaam ñoom woo giñ koy waxee loolu bu mu leen nax mukk na ngeen moytandiku mu ndax ñoom kaw kaw yi <coughs> ñoom isha lañuy wax <coughs> loolu eh, kon moom maanaam mu ngir waxtu wi nga xamante ne moom lañ koy julli te moom mooy ngoon gi waxtu yi lay gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci buntu yi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu jullik timis imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñaari buntu yi rek la ci indi maanaam kon loolu day day eh, eh, daf koo wéetal maanaam ci wuuteeg yeneen yi nga xamante ne yeneen waxtu yi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah indi na ci ay waxtu ay ay buntu yu bëri maanaam fii nag mu indi ci ñaari buntu dong waaye loolu wàññiwul ngëneel ki nga xamante ne moom la julli timis am ngir ne julli timis moom rek moom mooy wétriya ci julli yi nga xamante ne ñoom ñooy jul julli maanaam julli juróom maanaam moom dong moo ci tool te comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na inna allaha witrun wa yuhibbul witra yàlla dafa nekk koo xam ne dafa wéet dafa nekk ku tuul te dafa bëgg lu tool loolu maanaam lu impair loolu kon euh, boo loolu gënal la ci julli timis beneen gënal bi nga xamante ne moom moo nekk ci julli timis moom mooy nekk ki nga xamante ne moom la nekk ci diggante guddi ak bëccëg maanaam nga xamante ne bu guddi gi jotee bu bu gi jotee te comme bëccëg moom mooy li jiitu ndax fajar ci la waxtu ci la bës bi di tàmbalee buñ demee boobu jant bi di soox mu daal di leer nañ mu waaye jant bi sona loolu ñu daal di koy julli timis mu nekk ci diggante guddi gi mëneef naa wax ne ci guddi gi la bokk naka noonu mëneef naa wax ne ci bëccëg gi la bokk <coughs> loolu <coughs> bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ngëneel gi mu amee di waxtu woowu moom jullit tamit kon loolu euh, waaye waaye euh, euh, kon léegi gisoon nañu tamit baabu zikrul isha'i wal atamati wa man ra'ahu wasi'a <coughs> mooy bunt bi nga xamante ne nag ci mooy njaal benn bunt bu njëkk bi nga xamante ne moom lay wax ci wàllu gee maanaam muy wax ne bunt bii dañ ciy tudd wàllu gée di ci tudd tamit baato atama maanaam mooy yéexi giñ ko yéexe ak ki nga xamante ne gis na ne maanaam guddi maanaam mooy julli gu guddee gi gu julli gu guddee gi moom mooy al atama moom mooy baatu atama maanaam kon mooy gée <coughs> mooy julli ngoon gi <coughs> al atama mooy bu yéex gi mooy bu guddee gi loolu nag mu nekkoon nag ak ki nga xamante ne dafa gis ne loolu yaatu na mu indi ci asaaru sahaaba yu bëri radiyallahu taala anhu maanaam seen ay xadis yoo xam ne muallaq la mu daal di koy indi loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna waaye ci xadis ci mi nga xam ne moom la musnad eh, moom gis nañ ne ñu ci xadis ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma bi ngay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne salla lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laylatan salatal isha wa hiya allati yad'u an-naas atama maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam jullee nañu julli ti timit julli jullig gee te moom mooy euh, jiite nañu jullig gee te jullig gee mooy waxtu wi nga xamante ne moom la nit ñi di wax naan julli jullig guddee maanaam loolu euh, te mooy alaatama kon loolu moom gisoon nañu ci alhamdulillah maanaam ne ñaar yëpp kon def na ko wax waaye nag wax ko gee moom mooy li nga xamante ne moom moo gën maanaam tuddee ko julli al isha nga xam ne moom moo gën naka noonu ginnaaw bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noppee ci julli gi bi nga xamante ne daf la wëlbatiku jàkkaarloog ñoom ci la leen wax ne leen euh, guddi gi moom mooy maanaam guddi gi nga xamante ne li ko dalee ci guddi gi téeméeri ak ci kanam kenn doon defati ci kaw suuf ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk gisoon nañ ci baabu waxtul isha idha tamanna aw ta'akhkharu bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ne waxtu gee maanaam mooy daal fu fekkente ne nit ñi dañoo dajaloo bu boobaa ñu teel koo julli wala boog ñu yéexee maanaam tamit bu boobaa ñu yéexee koo julli comme li nga xam ne noonu la nekkee ci xadis biñ ci gisoon muy xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu daan julli gee mu ne wal isha idha kasura an-nas ajjal wa idha qallu akhar maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkente ne nit ñi dañ doon dañoo bari maanaam bu nit ñi baree mu daal di koy teel a julli gaawe ko bu fekkente ne dañoo néew nag mu daal di koy yéexi mu ñu gis gisoon nañ tamit buntu baabu fadlul isha buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu ngëneelug julli gee mu daal di ci indi ñaari xadis bi xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala ak hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne yëpp day day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa yéexigul julli gee te moom mooy maanaam muy imam al-Bukhari rahimahullah indi buntu boobu ngir leeral ne moom mooy waxtu wi nga xamante ne moom moo jagoo ci ñuy négante maanaam di ko xaar di ko yéexi julli ni xaar borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam di xaar ci déeyal ak borom bi subhaanahu wa ta'ala te waxtu woowu ñu mboolem ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk dañuy nekk ci ay caaxaan wala boog ñu dem tëddi nelaw waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi di nga xam ne ñoom ñooy ji jaamu seen borom subhaanahu wa taala ñoom ñoo wéetoo ci di xaar di di di di julli waxtu woowa di julli gee comme ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na min ne ne ne ne abshiru in ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaykum annahu laysa ahadun min an-naasi yusalli hadhihi as-saa'ata ghayrakum maanaam kon mu ne na ngeen bég ndax amul kenn ndax bokk na ci xéewalu yàlla yi ci yéen mooy ne amul kenn koo xamante ne ci biir nit ñi moom mooy julli ci waxtu wii keneen ku bokkut ak yéen <coughs> loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom moom moo tax te nit ki feek mi ngi xaar julli mi ngi ci biir julli comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci euh, bun ci euh, euh, téere yi ñu weesu walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabu ma yukrahu min an-nawmi qabla al baabu buntu maa la xam ne yukrahu def na ko sib min an mi ci julli ci ci ci nelaw qabla la isha lu jeetu julli lu lu lu jiitu julli gee maanaam lii nga xamante ne moom la e, imam al-Bukhari di wax rahimahullahu taala dafay wax ne maanaam sib gi nga xamante ne moom la ñu sib ci laataa julli gée ñuy tëdd di nelaw maanaam loolu nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci am na ci ñu bëri ñoom ñi nga xam te ne dañoo jàpp ne dañ koo sit maanaam diggante timis ak gée nit ki di ci nelaw waaye li nga xamante ne moom lañ ci nam moom mooy bu fekkente ne waxtu wi day jege si loolu moom mooy lañ ni ñu bëri ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ki loolu lañ ko yóbbu am am waaye waaye sudut loolu moos maanaam bëri na ci sahaaba yi radiyallahu taala yoo xamante ne dañ ko doon def ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maa nga xamante ne daan na nelaw euh, do maanaam doon na tere nelaw laataa gee waaye moom ci jëmmi boppam loolu lal na ko nag du maanaam doon na nelaw tamit laataa loola ku mel ne ñi nga xamante ne mooy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ak ku mel ni ñi xam ak ku ko ñi nga xam ne ñoom ci salaf ci salafi ku mel ne al imam Muhammad ibn Sirin ak ñeneen rahimallahu al jami' wa radiya anhum ñoom ñëpp daan nañ ko def kon maanaam ñu gis ne mbir mi yëggul ci niveau maanaam ci degré yi xaraam yëggul ci darajay xaraam waaye dafa bokk rek ci li nga xamante ne dañ koo sib maanaam mooy da nelaw waaye loolu moom mooy su fekkente ne dañoo ragal maanaam loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xam ne moom lañ ci mujj yaxal moom lañ ci mujj saxal mooy ne bu fekkente ne amul kenn ku la yee wala amul kenn koo xamante ne moom nga wax ne na nga na na bu boobaa. loolu moom day daade di day daal maanaam war a bokk loo xam ne maanaam te loolu bokk na ci atte yi ku la yee mooy lu demee nekk nga def réveil boo xamante ne dana la yee wala bokk mu leer na ne yow loo nelaw nelaw it bu waxtu bi jee bi dee jegeti bu boobaa yow ci sa bopp da nga am euh, benn euh, euh, horloge boo xam ne dafa nekk ci sa biir yaram boo xamante ne moom moo lay moo lay yee ala kulli xaalim am bu fekkente ne meloo noonu nag moom faaw nga wut koo xamante ne moom moo la yee ak yu mel noonu ah, wala ah, loolu yëpp ah, moom bu fekkente ne loola mën naa nekk loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññee ko waaye bu fekkente ne da ngay nelaw nag waaye bu fekkente ne da ngay nelaw te nelaw ya di mën a dem ba waxtu wa romb wala bokk nga daal di téppérle loolu nag bu boobaa day di nekk loo xamante ne dañ koy tere ngir sabab sabab booba maanaam day daal di loo xamante ne dafa xaraam su fekkente ne leer na ne yow bala ngaa yeewu suba jot loolu moom day daadi di mujj xaram waa wala boog nga guddee nelaw nga guddee eh, ñëw maanaam nekk ci say soxla nekk ci yeneen ak yeneen ba tëdd heure julli yi jot nga daal di continuer di julli nga continuer nekk ca la ne maanaam di nekk ca nekk ca nekk ca ba mujj sonn daal ne naa tëdd ci kanam mu jug julli gee fekk mu leer na ne heure boobu boo tëddee boo moytuwul suba ga dana jot loolu tamit dafa bokk ci li nga xam ne dafa xaraam. te loolu tamit moom mooy masalan ki nga xamante ne dafa dañoo gis ne fajar gi masalan quatre heures et demie la moom mu daal di nekk ca la muy ne journée bi yëpp mu dang-dangi ko nekk ca yami nekk ba trois heures et demie daan ne eh, mais garawul naa tëdd rek te deful benn réveil deful dara maanaam nga xamante ne mu leer na ak coono nga mu àndal bu tëddee moom dix heures la yeewu mais mais terewul mu def loolu wala boo tax bi ko gën a yi bi ko gën a métti te gën koo tar te gën koo yées moom mooy nga xamante ne dafay def réveil bi dix heures ci boppam maanaam nga xamante ne moom ci boppam bi muy tëdd trois heures et demie maanaam te julli bi nekk quatre heures et demie moom réveil am moom ci boppam moo ko réglé boppam te dix heures la ko réglé maanaam <coughs> ak yeneen ak yeneen yu mel noonu <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon indi mbir mi di wax ne waxtu gee dafa am solo comme ni Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu taala doon wax naan faman naama falaa naam faman naama falaa naamat aynu waman naama falaa naamat aynu waman naama falaa naamat aynu ki nga xamante ne dafa nelaw bu yàlla bu bëtam nelaw wala boog ku ku nelaw it bëtam du nelaw maanaam loolu ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ko tere woon ñu nelaw laataa gee loolu kon moom moo tax mu léegi nag euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu la ñu ko gise woon imam al-Bukhari rahimahullahu taala qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Salaam te eh, mooy Abu Abdullah al-Bukhari al-Bikandi rahimahullahu ta'ala ah, dañ koy wax tamit Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala ah, moom bokk ci sëriñu imam al-Bukhari yu mag yi mi ngi gën a adduna jëmmi guddi gi nga xamante ne moom la al imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu ta'ala génn adduna ci cent soixante yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna juróom ñaareelu fan ci weeru Safar ak ñaar téeméeri at ak ñaar fukk juróom muy deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rek moom moo solo ne te moom nee na bind naa ci ñeenti téeméeri sëriñ maanaam ci ñeenti téeméeri sëriñ xamante ne solo naa ay xadis jàngee naa ci ñoom waaye te mokkal naa lu toll ak juróomi junni ci ay xadis ah, te eh, tase na ak imaamu Malik rahimahullahu taala nit ñi doon jàngee ci moom mu jàng maanaam mu toog fekk nit ñi di jàngee ci imaamu Malik waaye nag mu ko dégg benn baat imaamu Malik wax ko rahimahullahu taala te loolu sabab bi waxoon nañ ko te moom mooy ne imaamu Malik lu ci ëpp daf daan bàyyi nit ki ci boppam di jàng waaye moom doon moom moo wax tamit ne euh, dépensé naa ñeenti euh, fukki junni quarante mille euh, ci di sàkku xam-xam dépensé quarante mille ngir joxe xam-xam waaye mu ne aka neexoon nag ma dolliwaat ci yeneen quarante mille ngir rek tasaare wax xam-xam dégg nga kon loolu rahimahullahu taala kon xadiisam yi ci Sahih Imam Bukhari rek la ne nekkul ci yeneen téere yi taala qaala ah, mu ne axbarana Abdul Wahhab as-Saqafi mu ne ah, moom mooy ah, <coughs> Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn Salt rahimahullahu taala moom mooy Abu Muhammad as-Saqafi moom waa Basra la rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Xaalid al-Hazza moom tamit gisoon nañ ko gisati ko mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza mooy Abul Manaazil al-Basri rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la rahimahullahu mi ngi génn àdduna cent mi ngi génn àdduna cent quarante et sallallahu alayhi wa alihi wa ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Abul Minhal te moom mooy Sayyar ibn Salama euh, rahimahullahu taala Abul Minhal ar-Riyahi moom tamit waa Basra la rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gis woon ci hadith euh, mi moom euh, mi ngi solowee ci Abu Barza al-Aslami radiyallahu taala mi nga xam ne ci moom la solowee suñu hadith bi ak ci ak ñeneen ku mel ne al-Barra as-Saliti ak baayam Salama ci boppam. Ah, ak ñeneen rahmatullahi alayhim naka noon ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom ku mel ne Xaalid al-Xazzaabi nga xamante ne moom lañu wax ak Sulaymaan at-Taymi ak ñeneen ñu mel ñoom comme ku mel ne al-Awf al-Arabi ak comme Yunus ibn Ubayd ak ñu mel ne ñoom rahmatullahi alayhim mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam tamit ni <coughs> ci kutubu sitta mu naan Abu Barzah te moom mooy al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu moom waa Madina la madani la summa al-Basri rahimahu radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi eh, eh, ci sahaaba Yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa alihi wa sallama eh, nga xamante ne dafa àndoon ak maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ñoo daan ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan julli guddi yu bari bokk na ci ñi nga maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne noonu la ràññee ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee radiyallahu ta'ala mi ngi génn àdduna 64e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte wax nañ li gën a wér moom mooy ne 65e année ci la génn àdduna waaye euh, li imam az-Zahabi saxal lu wax imam al-Hafiz euh, al-Ayni rahimahullahu ta'ala dëgëral ko moom mooy ne 64e année ci la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ñeenti hadith la solo ci moom radiyallahu ta'ala anhu ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yakrahu doon sib an ma nelaw qabla al isha lu juuti gee wal xadis ak di waxtaane ba'daha ginnaawam maanaam loolu kon li nga xamante ne gisoon nañ ko ci xadis bi maanaam ci ni mu ñëwee ci ni mu gën a guddee waaye fii imam al Bukhari rahimahullahu taala da ko tënk nii <coughs> imma ndax ne bi ko déggee ci sëriñam bi di Muhammad ibn Salam al-Bikandi rahimahullahu ta'ala am nii la ko déggee wala bokk moom ci jëmmi bopp moo ko gàttal maanaam ngir ne dafa am rek loo xamante ne moom la nam mu ci indi ko ci wax ji maanaam ngir nga bàyyi xel maanaam maanaam kaddu googu te moom mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa sib ñuy nelaw lu jiitu gée ngir ne day tax maanaam ngir ne loolu mën naa nekk sabab ci ne maanaam nit ki waxtu wi bu boobaa loolu lii bokk na ci hadith bi li nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy li ñu tuddee saddu zaria maanaam mooy lépp loo xamante ne mën na laa yóbbu ci dara loo xamante ne loola lu bon la bu boobaa loolu dañ la sharia da koy daal di tëj da koy daal di tëj buntu booba maanaam loolu bu boobaa nag day askanoonte ak risque bi na mu rek maanaam bu boobaa bu risque bi rëyee ñu daal di koy nekk ñu ñu xaraamal ko bu risque bu tuutee ñu sib ko loolu moom mooy sadd zaria ni ki noonu am na tamit li ñu tuddee fat fu zaria ndax ni ñu amee li tudd sa sadd zaria mooy tëj jotalikuwaay yi maanaam ci lu bon li naka noonu noonu la ñuy ubbee jotalikuwaay yi ci lu baax li loolu tamit euh, bokk na <coughs> maadaama jëmmi li ñuy jotalikoo nekkul loo xamante ne dafa xaraam maanaam masalan tey su fekkente ne munumaa dem julli ji jumaa lu dul ma jël oto bu ma bu ma jëlul oto damay tardé bu boobaa jël oto bi day daal di ràññeeku masalan loolu mooy fatxu zaria maanaam loolu am maa nag bi nga xam maanaam mooy wax bi nga xam ne wala xadisu ba'daha mooy waxtaan nag gannaaw ga mooy yiñ bañ moom mooy waxtaan woo xamante ne waxtaanu mbuusuur la ak yu mel noon waaye amma bu fekkente ne comme ni ko borom xam-xam yi waxee rahmatullah alayhim maanaam waxtaanu xam-xam la wala boog waxtaanu ngir maanaam diggante ak sa njaboot ngir loo xamante ne lu lu lu lu jëm lu leen di jëmale kanam la wala bokk nga waxtaan maanaam euh, ngir am ay gan maanaam di leen teral ak yu noonu loolu bokkul ci li nga xamante ne loolu lañu ñu tere <coughs> comme ni nga xamante ne lu dul benn du ñaar ci ay xadis dañuy tegtale loolu wallahu taala alam xadis bi gisoon nañ ko euh, ci xadis numéro mu cent quarante-sept daañ ko gisaat insha allahu taala ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat hadith cinq cent quatre-vingt-dix-neuf ak sept cent soixante-onze euh, imaamu Muslim euh, rahimahullahu taala indi na ko ñetti yoon ci hadith numéro six cent quarante six cent quarante-sept imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro trois cent quatre-vingt-dix-huit ak quatre mille huit cent quarante-neuf imam An-Nasa'i At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro cent soixante-huit imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro quatre cent quatre-vingt-quinze cinq cent vingt-cinq ak cinq cent trente imam euh, Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 701 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 19767 19781 19792 19796 19800 ak 19811 kon dañuy gis ne xadis bi waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahima <coughs> rahimallahu jami' mu ne baabu nawmi qabla al-isha liman ghulib ginnaaw bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ci di wax ne maanaam sib gi nga xam ne moom la ñu sib ku nelaw laataa gée bi di jot maanaam waaye nag muy leeral ne mbir mi nekk loo xamante ne dañ cee dog wala book mu nekk loo xamante ne dafa xaraam ci lu ñu joyal naka noon lool nag lay leeral fii muy wax ne baabu nawmi waaye nag doy na mu am lu nu mata leeral mooy day na ci ñu mbir maanaam nekk na loo xamante ne lu jara mooy tandi ko la mooy ne wax di ñu wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo siboon maanaam yenente bi bëggul woon nangam moom loolu rek day na ci war koo mën a moytu waaw loolu euh, dégg nga mu ne nag waaye <coughs> mu ne mu tekki ne baabu bunt <coughs> di wax waaw an naw mi nelaw qabla al isha lu jiitu gee liman huriba ñeel ki nga xamante ne dañ koo noot maanaam mooy ki nga xamante ne nelaw gi da koo mu daal di tëdd nelaw euh, ba jotuta julli gee loolu tamit buntu la boo xamante ne imam al-Bukhârî rahimahullahu taala dafay indi leeral googu ngir bañ ñu jàpp ne ngir bañ ñu jàpp ne loolu maanaam dafa nekk loo xamante ne képp ku ko def def na musiba boo xamante ne mëneefu koo dabat te bu boobaa nelaw yooyu tamit faw mu nekk nelaw yoo xamante ne yu la wala boog mu nekk nelaw yoo xamante ne euh, nit ki dana am lu ko yee bu julli jotee dana am leneen kenn ku ko yee wala lu ko yee ci kaw loolu ci lay daal di dagane bu boobaa nag comme maanaam mbir mi daf ko daan noot nit ki bu boobaa loolu dootu dugg ci ci cadre bi nga xamante ne moom mooy li ñu sib ci kaw loolu nag moo tax yenn ci sahaaba yi radiyallahu anhum doon ko def comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon léegi qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Ayyuub ibn Sulaymaan te moom mooy imaam Ayyuub ibn Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi comme ni nga xam ne noonu ko gisoon muy doomu Sulaymaan ibn Bilaal moom mu at-Taymi di Abu Yahya di waa Madiinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nga xamante ne moom al-Hafiz Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala nee na siqa imam ad-Daraqutni ne ah dara ayib ci ay mbiram imam al-Laysa bihi ba'sa imam al-Bukhari moom solo na ci moom ñeenti xadis bii nag gis nañ ni bii mooy ñaareelu xadis bi ñu gis gisoon nañ ko eh, imam Abu Dawud as-Sijistani solo na ci moom benn xadis eh, waaye dafa am ku dox ci diggante moom imam al-Bukhari rek moo solo ci moom fekk kenn doxul seen diggante. imam Abu Dawud solo na ci moom benn xadis imam at-Tirmidhi naka noonu benn imam an-Nasa'i ñeent imam Ibn Maaja benn kon dina gis ne <coughs> imam Muslim moo solowul ci moom benn xadis euh, waaye euh, te euh, kon moom xadisam yi ñi ngi ci kutubu sitta ba de ci saxiixu imaamu Muslim waaye imam al-Bukhari yi rek moo soloo ci moom te ñoom ñii ñëpp bu ñu xoolee li ñu moom mat juróom kenn solowul ci moom lu mat juróomi xadis Euh, mi ngi génn àdduna imam imam comme ni imam Ibn Hibban wax rahimahullah atum ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent maanaam moom mooy ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala nee na haddathani Abu Bakr te moom mooy <coughs> mooy Abdul Habib ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uwais ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi moom muy euh, mbokk muy frère Ismaïl ibn Abi Uwais maanaam nekk jarbaat ci ñoom imam Malik rahimahullahu taala moom kon waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna deux cent deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashaabu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay hadiisam moom des al imam Ibn Maaja rahimahullahu taala mu ne waaye moom moo jiitu maanaam moom moo gën a dëgër euh, Abu moom moo gën a dëgër Euh, Abd Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullahu ta'ala dégg nga moom siq la <coughs> ibn Abi Uways saduq la rahimahullahu ta'ala mu ne an Sulaymaan te moom mooy ibn Bilaal mooy baayu Ayyub bale maanaam gisoon nañ ko mooy Sulaymaan ibn Bilaal al taymi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara bokkoon di seen imaam yi moom mu nekk mu ngi génn àdduna 177e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi gane adduna at bi ñoom imaamu Malik ñoom imam Layth ibn Sa'd ñoom ñooñu at bañ gane adduna mooy 93 94e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci sitta mu ne qaala haddathana Salih ibn Kaysan maanaam te mooy imam bu mag boobu madani yu maanaam moom eh, eh, Salih ibn Kaysan Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala dañ koy wax tamit Abul Harith moom mi ngi génn adduna diggante cent maanaam ci cent trentième année yi ci la génn adduna maanaam ci année yooyu ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala moom moo gën a mag moom moom moom maanaam moom mooy taalibe imam az-Zuhri bi nga xam ne moom moo mag imam az-Zuhri mm-hmm. te gis na sax lenn ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ànd ak loolu yëpp solo na ci imam az-Zuhri nekk taalibe ne nga te moom waaye nag yàlla dogal na ne moom moo njëkk génn ak maanaam imam az-Zuhri moo ko njëkk génn àdduna mm-hmm. ndax moom imam az-Zuhri mi ngi génn àdduna cent vingt-cinquième année mm-hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mi ngi génn àdduna ci cent trentième yi jàpp cent quarantième yi maanaam ci at yooyu la génn adduna rahimahullahu taala mu ne qaala nee na axbarani ibnu Shihab tax mu solo lu bari ci imam az-Zuhri bokk ci ñi nga xamante ne bu ñu soloowee ci imam ci gën a dëgër lañ bokk rahimahullahu taala mu ne axbarani xabarana ibnu Shihab mooy Muhammad ibn Muslim ibnu Shihab az-Zuhri gane adduna ci cinquantième année bi génn adduna cent vingt-cinquième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisawoon amirul mu'minin imaamu imaam yi waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam di imaamu sax waa adduna ndax taalibe bi ñoom ñooy imaam waa adduna yi ñaaw rahimahullahu taala moom ah, rahmatullahi alayhim ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Urwa te moom mooy ibn Zubayr ibn Awwaam radiyallahu taala anhuma di maanaam waa kër Yonent bi sallallahu waa kër eh, ah, Sayyidina Abubakar ak Sayyidina Zubayr ibn Awwaam radiyallahu ta'ala an jami' moom mi ngi génn àdduna tamit ak bi nga xam maanaam bi nga xam ne ay moromam te ñoom ñooy fuqaha as-sab'a yi lu ci ëpp di borom xam-xam waa Madinatul Munawwara yu mag yi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñoom ci lañ génn àdduna mooy 93 94 année génn naaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al Humayra radiyallahu ta'ala anha ah, moom itam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, sahaaba yu mag yi la bokk radiyallahu ta'ala anha maanaam ci ñi ñu jëmmal ci ñi ñu màggal ndax bokk na tamit sax ci muksiruuna yi nga xam ne deux mille deux cent dix hadith mu ngi ko solo yoo xam ne cent soixante-quatorze yëpp muttafaqun alayhi la yoo xamante ne cinquante-quatre yi imam al-Bukhari wéetoo na ko soixante-neuf yi imam Muslim wéetoo ko rahmatullahi alayhim hmm. alayhi maanaam moom imam al moom moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nekk tamit ki nga xam ne moom mooy soppe yenente bu mag bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alquran wàcc ngir setal deram mu nekk ki nga xamante ne borom xam-xam jigéen ñi moom moo ci ëppoon xam-xam radiyallahu ta'ala anha te moo ci gën a tasaare xam-xam comme niñ ko gisee léegi annaha qalat nee na atama euh, guddee na yéexee naa maanaam mooy guddee na rasulullah ndawat yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil isha ci julleeg gee hatta mbete naadahum woo ko Omar sayyidna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ko as-salaa ay julli maanaam loolu bokk na ci liñ ci wane maanaam li muy wane moom mooy ne bu fekkente ne dafa am maanaam imam bi ah, bu fekkente ne maanaam imam bi dafa am loo dafa yéexee julli maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci maanaam ñooy nekk ci ma'mum yi mën nañ ko wax ne ba ah, <coughs> julli jot na da lañ julli hmm. beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay wane moom mooy moom mooy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ni nga xamante ne noonu lay taxawee ak dëgg maanaam ak maanaam xattaa bu fekkente ne sax dafa war a taxaw ci kanamu yenente bi sallallahu alay wa sallam di ko wax maanaam naan ko def nañ def lii ndax lii moom mooy maanaam naan ko ndax lii jot na waaye nag loolu wuute na ak li nga xamante ne moom la ñenn ñu bari di jéem a wax maanaam naan Seydina Omar radiyallahu anhu da daan wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naan maanaam comme si da ko doon maanaam euh, da doon taxaw di ko wan ne ko man maa am dëgg wala boog lii mooy dëgg te yow nekkoo ci abadan loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xelu Seydina Omar maanaam junniy xel buñ ko boole woon ci junniy xel yu mu am maanaam muy un million ci xel sax radiyallahu ta'ala anhu du xalaat loolu maanaam loolu moom loolu maanaam te it képp ku xellu du xalaat loolu abadan radiyallahu ta'ala anhu lii nga xam ne daal moom lañ mën a wax mooy ne daal na ñëw ngir intérêt wu ñëpp mu wax ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ne intérêt wu ñëpp la comme ni nga xamante ne noonu la nekkee fii ci julli comme ni nga xamante ne noonu la ko laaje xalaatam ci ci ñi nga xam ne mooy usaara mooy prisonnier wu waa Badari comme ni nga xamante ne noonu la nekkee tamit koo xam ne da doon wax naan yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ci jigéen ñi na nañuy muuru comme ni nga xamante ne noonu la ak y ak yu noonu maanaam loolu ba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne dëgg mi ngi ànd ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu a nekk loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo xew ci maanaam eh, ay mbiram radiyallahu ta'ala a wa ardaahu wa anna bihi moom kon sayyidina na naama nelaw na an-nisaa jigéen ñi wa sibyaanu ak gone yi bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne kon eh, lii tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi moom mooy wàll gi mooy ne nit na nelaw nañ ngir ne lan maanaam mooy ne ngir ne nelaw da na a noot te ñoom ñi ngi doon nekk ci jàkka ji loolu bokk na tamit li ci xamee moom mooy ne jigéen ñi ak gone yi dañ daan teew ci jàkka ji ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lañ ciy xame moom mooy ne nelaw ci euh, jàkka nekkut tamit loo xamante ne lu xaraam la beneen mbir bi nga xamante ne moom moom te ci jànge moom mooy ne tamit ne euh, Euh, ne nelaw ci boppam maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allah ne nelaw du du yàq njàpp ci jëmmi boppam maanaam nelaw sabab la ngir yàqu njàpp comme ni nga xam ne moo tax fuqaha u Shafi'i rahmatullah alayhim bokk na ci li ñu tegtaloo moom mooy xadis bi ndax dañuy wax ne ñoom pour nelaw yàq njàpp fokk nit ci toog maanaam bu nit ki toogee ci la nelawam di toogee jekkin boo xamante ne dara mënta génnee ci moom di du ko yëg loolu ci lay nelawam di yàqee di di di di bañ a yàqee jàppam <coughs> waaye comme li nga xamante ne noonu lañu ko gisoon ne li nga xam ne moom la fuqaha maliki ak xanaa hanabila lay wax rahmatullah alayhim amaan na moom mooy li gën a dëgër inshaa allah te moom mooy ne dañuy natt mbir mi rek ci ndax maanaam nit ki ay nelawam diis na wala diisul comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisoon bañ ca tollee walillahi alhamdu wal minna mu ne fa xaraja moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu génne fa qaala ci la wax ne maanaam lii nag dañ ci maanaam ci te li muy nar a wax nii amul lenn lu ci am rapport ak li nga xam ne moom la Seydina Omar wax radiyallahu ta'ala anhu loolu day wane woyofu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne Seydina Omar radiyallahu anhu wax na ko maanaam wax na ko lii ànd la ko wax tontu ko ci loolu dafa génn directement wax ci li nga xamante ne moom la waroon a wax ci wàllu julli gi ta tamit day tegtale maanaam ni nga xamante ne noonu la woyofe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak noonu la rafete woon jikko mu ne maa yantaziruha nigu ko maanaam nigul julli gi mm-hmm. ahadun kenn min ahlil ardi ci ñooñu suuf si ghayrukum keneen ku dul yéen qaala mu ne maanaam loolo kom ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon day wane tamit ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci loolu ngir ne déeyaale gi nga xam ne nit ki moom lay déeyaale boroomam subhaanahu wa taala ci guddi gi loolu moom mooy moom moo ëpp doole déeyaale ci bëccëg gi ngir ne soppe yi guddi gi la ñuy déeyaale comme li nga xamante ne noonu tamit la nekk jaamu yàlla guddi nekkee li nga xam ne moom moo ëpp doole jaamu yàlla yu bëccëg comme ni ko alquran waxe inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila comme ni nga xam mu ne kon qaala mu ne walaa yusalli walaa yusallaate julliwuñ yawma idin bis boobu illaa bil madinati lulul ca madina maanaam moom mooy ci waxtu woowa kenn julliwul ci adduna bi ba adduna lu daj lulul madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam wa kaanu ndax ñoom nekkoon nañ ñoo xam ne yusalluuna dañ daan julli fii maa ci diggante li nga xam ne bay na nekk na am yaxiiba ci mu ci mu faddu ak safaqu rëdd rëdd <coughs> ilaa sulusil layli ba ci ñetteelu xaaju guddi al awwal bu njëkk bi maanaam lii bokk na ci xadis bi li muy tegtale ñaari mbir moom mooy de dëgëral mazhabu maliki yi rahmatullah alayhim ak sha ak maanaam ci li li noot ci ñoom maanaam ne guddi maanaam ne ceeru guddi gi bu njëkk gi mooy bu ñu jëlee guddi gi xaaj ko ñetti xaaj bu njëkk bi foofu la waxtu gée maanaam muy muxtaar bi foofu la yem te <coughs> foofu la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan baaxoo di ko julli loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, guddi gi euh, shafaq maanaam mooy xonq xonk yi wala weex-weexi foofu tamit la gée di tàmbalee wuute nañ nag ci shafaq lan lañ ko firé ñoom borom xam-xam yi wuute nañ ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lañ ci maanaam ah, hadith bi tamit day nekk jëmmi lay ci xanafiya yi lool rawat wala boog rawatina xanaabila yi rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne dañ ni gée ëpp na lii maanaam mooy lan mooy ndax dañ ni yonent bi sallallahu alayhi lii la baaxoo doon ko def waaye bis bii weesu na ko maanaam weesu na génn na ceer bi maanaam bu boobaa dañuy daal di xam ne li mu gënoon a baaxoo di ko def mooy balaa ceer bi te loolu day dëgëral mazhabu Shafi'i rahmatullah alayhim ci teqale gi ñu teqale mbir mi ci diggante waxtu fadila ak waxtu ixtiyaar te ixtiyaar bi ñu yamale ko fii nga xam ne ñoom foofu lañu ko yemale rahimallahu al-jami' maanaam loolu kon euh, euh, loolu kon moom hadith bi day tegtale maanaa yooyu yëpp walillahi alhamdu wal minna imam al-Bukhari rahimahullahu taala gindi woon na ko hadith numéro 566 te mooy hadith bi mujjee gis ci suñu jotaay bi weesu indi dina ko indi hadith numéro 862 ak 864 insha allahu taala imaamu muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 638 imam an-Nasa'i dina ko indi xadis numéro 482 535 ak 536 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko indi insha Allah xadis numéro 24059 25172 25630 25807 ak 26337 kon danañ gis ne ñett ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta ñett indi wuñ ko ñett ñi ko indi moom dañu lim léegi mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an-Nasa'i ñett ñi ko indiwul moom mooy imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahimallahu al-jami' qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Mahmoud te moom mooy Mahmoud ibn Ghaylaan al-Adawi rahimahullahu ta'ala mooy Abu Ahmad al-Marwazi rahimahullah maanaam dañ koy wax abu ahmad di ko wax abu muhammad al-marwazi rahimahullahu taala di waa baghdad ci siqaat yi la bokk bokk ci sëriñ yu mag yi ci taabi'i taabi'i rahimahullah di imam boo xam te ne comme ni xam ne noonu la imam az-zahabi wax naal imam al-hafiz al-hujja min a'immati al-athar maanaam di imam bi nga xamante ne hafiz bu mag la hujja lay la bu rëy a rëy maanaam bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy imaamu waa asar yi maanaam maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo indi hadith yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom bokk na ci imam yu mag yooyu imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala mi ngi koy doog a indi maanaam waaye haditham boo xoolee hatta imam Muslim haditham la njëkk indi bokk na ci hadith yi njëkk a indi ci muqaddimahu sahiham imam al-Bukhari indi ki noonu bokk ñi ñi gën a bëri li indi ay haditham mooy ñu mel ni imam at-Tirmidhi ak maanaam ak imam an-Nasa'i waaye rawatina imam at-Tirmidhi indi na ci moom ay xadis yu bëri waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom mi ngi koy doog a indi fii imam al-Bukhari yi nag moom moom maanaam ñi solo ay ay ay xadisam maanaam moom moom solo na ci Sufyan ibn Uyayna ci al-Fadl ibn Musa ci al-Walid ibn Muslim ci Abu Muawiya ad-Darir ak ku mel ne Waki' ibn al-Jarrah ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mu bari lool li nga xamante ne moom la solo ay xadis maanaam ci ñu mu solo ba noppi bari lu mu solo waaye te li nga xamante ne moom la mu solo yëpp lu dëgër la ba pare bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ay ay ay gawar lañ ci ci ci xam-xamu xadis maanaam euh, moom euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom tamit mooy euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ay seen sëriñ la ba mu des imam Abu Dawud imam Abu Dawud rek moom moo solowul ci moom rahimahullahu taala ku mel ne imam Abu Zur'a ar-Razi ak imam Abu Hatim ar-Razi tam solo na ci moom ak Matin imam Matin rahmatullahi alayhi ak Hasan ibn Sufyan ak ak Haytham ibn Khalaf ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ku mel ne al imam Muhammad ibn Shazan ak al imam Ibn Khuzaymah ak ñeneen rahimallahu al-jami' moom mi ngi génn àdduna ci weeru koor at 239 ginnaaw kàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne axbarana Abdurrazzaq te moom mooy al imaam as-San'aani rahimahullahu ta'ala Abu Bakr as-San'aani moom euh, tamit mooy imaam bu mag boobu ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Ibn Jurayj mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj tamit gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mi ngi génn àdduna 150e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dakkantalam nekk Abul Walid moom mu ne an akhbarani Naafi' moom mooy ibn Jurjus di taalibe di tamit mawla Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom tamit gisoon nañ ko ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta mi ngi génn àdduna 116 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Abdullah ibnu Umar te moom mooy ibnu Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne tamit moom itam ay comme niñ ko gisee ay hadisam ñu ngi ci euh, kutubu sitta mu bokk ci imam yu mag yi ci imaamu euh, euh, ci imaamu waa waa diine ji ci wàllu jaamu yàlla naka noonu ci wàllu sellal ak ni ragal yàlla naka noonu tamit noonu la nekkee imam ci wàllu xam ci wàllu hadith ah, te ah, mu amoon ay ay maanaam ay taalibe yu bari ah, ñoo xamante ne tamit topp nañ maanaam jël nañ am jàngaleem eh, tasaare ko radiyallahu ta'ala anhu donte bokkul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoom la seen taalibe yi gën a téye seen mazhab yëpp ba pare topp seen jeexital yi wax comme ni ñu toppee waxi imaam yi maanaam al a'immatul arba'a ak ñu ñoom <coughs> ndax ñooy saxaaba yi ñett rek ku ci amoon mooy moom Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud ak Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhum moom mi ngi génn àdduna soixante ginnaaw gàddaay <coughs> <coughs> mi ngi moom mi ngi euh, musnadam deux mille six cent trente xadis la mi nga xamante ne noonu euh, lañ ko gisowoon cent soixante-huit moom mooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un imam Muslim wéetoo ci trente et un xadis ñaati sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam shughila euh, dañoo yi soxlaa loo an ha wallif ko laylatan ak guddi fa akharaha mu yéexe ko maanaam mu yéexe gée maanaam mooy lan dafa am lu lu ko préoccupé woon loo xamante ne ca loola la nekkoon ba tax nag mu daal di yéexee julli géege ba mu ko yéexee xattaa mbete raqad na raqad naa ñu daal di nelaw fil masjid ci jàkka ji loolu tamit bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne léeg-léeg ngant mën naa tax ba nit ki am loo xamante ne da koy préoccupé loo xam ne lu lu dagal la te lu yanumaanaa la loo xamante ne moom mooy tax ba du mën ñëw ci jàkka ji waxtu woow mm. ngir ne bu dul woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo doon imam bi kon ñoom ñi ñi ci def imam ba day julli mhm. maanaam kon loolu de tamit waaye wala boog euh, mu bu boobaa euh, am na tamit beneen mbir bu ci nekk moom mooy ne euh, su fekkente waaye nit nag war na jël tout le temps ay prédisposition am maanaam ci wàllu googu beneen bu ci def mu ne maanaam mooy Euh, nelaw ci jàkka tamit nekkul loo xamante ne lu xaraam la ndax bu doon lu xaraam la kon sahaaba yi radiyallahu anhum duñ ko def te lii moom moo ne hatta raxadna fil masjid mbete ñu daal di nelaw ci jàkka ji summa topp nag istayqazna ñu daal di ñu daal di yeewu summa topp naa ñu nelawaat summa topp istayqazna ñun ñu ñu ñu yeewuwaat summa topp xaraja mu daal di génn alayna ci ñun annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne ay nelaw yu woyof du yàq jàpp dégg nga comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ak teqantal bi nga xamante ne gisoon nañ ko bañ ca tollee walillahi alhamdu wal minna summa topp qaala mu ne laysa amul kenn ahadun kenn min ahlil ardi ci ñooñu suuf si yantaziru buy nekk ak salaata julli ghayrakum ci keneen kul yéen te lii euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy xame maanaam moom mooy ne fu fekkente ne tamit imam bi wala boog euh, sëriñ bi wala boog ustaas bi wala borom xam-xam bi dafa def loo xamante ne nit ñi duñu xamuñu lu tax mu boobaa mu daal di leen di leeralal mbir wala boog mu daal di wala tamit mu wax loo xamante ne day dalal seen xel te day tax ñu gis ngëneelu li nga xamante ne moom la ñu ne loolu tamit bokk na ci li nga xam ne moom moom la ñuy jàngee suñu hadith bi bokk na ci wax ji tamit li mu ñuy jàngal moom mooy ne euh, dalal xelu nit ñi di leen déggal ci loo xamante ne. Euh, ngëneel la bu leen yàlla defal loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne dafa yelloo euh, sëriñ si di ko wax maanaam ak tamit ñi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi rahimallahu jamii ne wa kaana nekkoon na ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu anhuma laa yubaali doonul woon bàyyi xel maanaam doonu woon faale aqada ndax daf ko daan teel a da ko daan teel a def aw wala boog axaraha da ko mooy Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ginnaaw ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama doxale na nii moom dafa bàyyi xel mbir moom maanaam ba nga xamante ne léeg-léeg mu teel a julli gée lek léeg mu yéex koo julli ngir ne ñaar yëpp gis na ni jëf la xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def na ko mu ne iza kaana su fekkente ne nekk na ne la yaxsha ragalul an yaghlibuhu ci mu noot ko an mu nelaw an waqtiha walif waxtu wi mm-hmm. maanaam mooy su ragalul ne nelaw dana ko noot ba waxtu wa génn moom loolu moom doo doo amul benn problème ci mu teel a julli gee wala mu yéex a julli gee mm-hmm. waaye nag wakaana nekkoon na yar ko du doon nelaw qablaha lu jiitu gee mm-hmm. comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee léegi ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom doon na ko def baalam nu jur juree Euh, imam ibn Jurayj nee na qultu wax naa li Ata euh, euh, maanaam Ata ibn Abi Rabah ah dégg nga maanaam wax ji day daal di ñëw ci kanam insha allahu taala maanaam ci li ci tegu ci xadis bi maanaam beneen xadis bi maanaam mooy wax gi nga xamante ne moom la wax Ata <coughs> ibn Abi Rabah ibn Asl maanaam ibn al-Qurashi al Fihri rahimahullahu taala muy Abu Muhammad al-Qurashi rahimahullahu taala maanaam dañ ko wax Fihri ngir ne Fihr ci boppam mooy Quraysh mhm. maanaam maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna 114e année ginnaaw gàddaay Yonent bi bu mag boobu nga xamante ne daanaka kenn dootul laaj mooy kan radiyallahu taala anhu ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta maanaam euh, léegi li ci tegu lay wax ni mhm. mu ne wa qaala mu wax ne Euh, sami'tu ndax ndax ndax Ata ibn Abi Rabah dafa fekk ne dafa waxoon ne maanaam loolu la al-imam Ibn Jurayj di wax ne maanaam al-imam Ibn Jurayj dañu man di ma laaj Seydina maanaam Ata dafa lii jumlatul i'tirabiyya la hmm. maanaam dafa ne damaa wax Ata ibn Abi Rabah ne ko mu ne fekk wa qaala fekk waaw boobu waawul xaal la hmm. maanaam fekk ne qaala dafa waxoon ne. sami'tu man dégg naa maanaam moom Ataa ibn Abi Rabah maanaam li mu ciy tekki mooy ci jëmmi càllale gi nga xamante ne moom la romb nii moom la al imaam al Bukhari rahimahullah solowaat hadith bi mooy càllale bi mu jëlee ci Mahmoud ibn Ghaylan mu jëlee ko ci Abdurrazzaq as-San'ani mu jëlee ko ci imaam ibn Jurayj imaam ibn Jurayj di hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi daf ko jëlee ci Naafi' waaye hadith sayyidina Abdullah ibn euh, Abbas bi radiyallahu ta'ala anhu daf ko jëlee ci Ataa voilà moom mooy ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu Abul Abbas wa hibrul umma wa turjumanul Qur'an mi ngi gën a adduna ñetteelu at ginnaaw gadda gal laata gadda Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna juróom ñaar maam 68 euh, ginnaaw gadda Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musnadam nekk 1660 hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi soixante-quinze la imam al-Bukhari wéetoo ci cent vingt hadith imam Muslim wéetoo ci juróom-ñeenti hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na ma wax ko nee na mu ne mu daan wax naan nee na kon sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dane ah tama guddee na maanaam yéexee na ak julli rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam laylatan ak guddi bil isha ci gée hatta mbete raqada mu daan nelaw annaas nit ñi wastayqazu te ñu yeewu wa raqadu ñu nelawaat wastayqazu ñu yeewuwaat bu baax maanaam kon ñaari yoon loolu dal na leen comme li nga xam ne noonu la ko sayyidna Abdullah ibn Umar waxe radiyallahu anhu bi na naan hatta raqadna fil masjidi summa stayqazna summa nelaw nañ fi ñaari yoon yeewu nañ fi ñaari yoon maanaam loolu moom moo leen daloon comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyidna Abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wara manam fa qaama omar muy sayyidna omar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma saaba bu mag boobu di saaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk nga xamante ne moom moo ñaareelu xalifa bi mu ñu ko wax amirul mu'minina radiyallahu ta'ala anhu musnadam nekk 539 hadith yoo xamante ne 26 muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo ci 34 hadith ci ay hadith sayyidna Umar ah, ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma imaamu Muslim wéetoo ci vingt et un hadith te hadith Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne fa qaala mu ne as-salaata julli maanaam li muy tekk mooy julli jot na qaala Ataa mooy ibn Abi Rabah qaala ibn Abbas radiyallahu maanaam Ataa ibn Abi Rabah nee na ibn Abdullah ibn Abbas Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nee na fa xaraja mu daal di génn nabiyullahi ndawal yeneen yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ka am nii mi ngi mel ni man nii maanaam mooy maa ngi koy xool jamono ji mi ngi mel anzuru maa ngi xool ilay yi jëm ci moom al aana fii ñu toll nii maanaam ni mooy fàttali koo xew-xew bi mi ngi mel ni maa ngi nii di ko di ko gis maanaam loolu la wax ji tekki te loolu day tegtale dëgëraayu mokkal gi nga xam ne moom la mokkal mbir mi ak it bàyyi xel gi ñu daan bàyyi xel yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a néew ci ay waxam ak ay jëfam mm. radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne mu ne maa ngi mel ni ku koy gis ni yaqturu muy toq ra'suhu boppam maa a ndox maanaam mooy bopp bi ndox bi di ci toq te loolu mooy aajo ba mu nekkee woon loolu lay wax nii maanaam ginnaaw ga bu mu ñëwee mu gis ne ndox mi mel ni luy toq waadi'an mu teg yadahu loxom ala yi ci bopp bi mu teg loxo bi ci bopp bi fa mu teg ci ne lawlaa budul terewul woon an ne asukka ma teg xat-xat ala ummati ci sama kaw xeet wi la amartuhum gu doon naa leen digal an yusalluha ñu julli waxtu gée bi hakaza nii maanaam kon loolu day tegtale ne li nga xamante ne moom mooy li te gis nañ ne baatu bii mooy ñaareelu xadis bi ñu tàmbale ba léegi bii mooy ñaareelu xadis maanaam maanaam euh, wala bokk na bii mooy premier xadis bi parce que beneen bi ñëwagul maanaam ne lu tere woon maanaam bu ma bañul woon te coono sama xeet yi kon doon naa leen digal nangam lii bokk na ci maanaam mooy doon naa leen digal kon ne gee ñu koy bañ a julli heure yi mais maa ñu koy bañ a teel a julli mais ñuy nekk ba waxtu wi euh, dem ba ba guddi xaaju guddi ñu doog a julli gee maanaam loolu bu dul woon damay bañ nit ñi ndax ne loolu ku ne xam ne ne coono ngi ci loolu moom moo tax d'ailleurs nga gis ne ñu nelaw di yeewu nelawaat yeewuwaat waaye kon bu dul doon ne coono lay bañ kon fii lañ koy jullee loolu nag day tegtale ne. li nga xamante ne moom mooy julli gi nga xamante ne euh, euh, loolu maanaam julli gi gën ci julli gee moom mooy ñu yéexe ñu ñu yéexe koo julli te kaw ci kaw loolu kon waxtu fadila bu doon nekk dañ koy wax hmm. au lieu que mu nekkoon kon ci njaalbeenu waxtu wi ci julli gee li doon euh, gën a yelloo amaana mooy ñu teg ko ca gannaaw hmm. comme waaye kon bu loolu day wuuteeg li nga xam ne moom la fuqaha u Shafi'i wax hmm. rahmatullahi alayhim waaye kon boobaa maanaam mooy ne gee loo gën a yéex a julli moo gën hmm. waaye nag loolu awaam yi niñ ko déggee baaxul ndax awaam yi niñ déggee loo gën a yéex a julli gee moo gën ñoom dañoo jàpp ne ba fajar baax na maanaam nga julli ba ba fajar comme gee moom loo gën a yéex a julli moo gën fekk lañ ca namm rek mooy ci muxtaar bi maanaam ba ca jeexitalu muxtaar ba hmm. loolu moom lañ ca namm mooy diggante ceer bi ak genn wàll gi hmm. guddi gi maanaam diggante ceeru guddi gi ak genn wàllu guddi gi diggante boobu nga julli ko ci moo gën loolu la waxtu wi di loolu la wax jooju di tekki wallahu taala a'lam beneen bi ci des mooy day wane mais maanaam yenente bi sallallahu alayhi li borom bi subhaanahu wa taala wax ne azizun alayhi anittum harisun alaykum lépp loo xamante ne euh, loo xam ne da di teg coono rek loolu dafay diis ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam te lu baax ci loolu tamit nga hadith bi daf koy wane maanaam ne bu dul woon bañ yim ñuy bañ a teg coono daf ñu koy digal ñu teew koo ne loolu mooy ne da da coono gi diis na ci moom ba tax digaluñu ko mm-hmm. waaye leneen li muy tegtale tamit moom mooy ne dafa xër ci lu baax ci ñun ba tax xamal nañu quand même ne boo leen ko defee woon nii moo gën maanaam loolu tamit beneen mbir la naka noonu tamit hadith bi day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu bëgg loolu la yàlla bëgg te lu mu wax ne loolu nañ ko def loolu la yàlla loolu la yàlla dogal maanaam lu mu ne lii dafa xaraam xaraam na lu mu ne lii dafa war war na ndax tey bu ñu ko digaloon tey daal di nekk farata ci ñun nekk àtteeg yàlla ci suñu kaw maanaam loolu tamit moom loolu la hadith bi di tegte la nee na bi nga xamante ne nag wax na ne fi mu wax jumlatul i'tirabiyya bi jeex na nee na léegi Ibnu Jurayj di ne fas mooy fi mu waxee ne xultul ata mm-hmm. wax naa ata fële fii nag mi ngi doog a wax maanaam juxtaposition bi jeex na mm-hmm. léegi nag mu ne fas tasbattu ma daa di laaj ak saxalu ata mooy imam Ibnu Rabah rahimahullahu taala ne ko kayfa ana naka wadaala tege woon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala ra'sihi ci kaw boppam bi yadahu loxom kama kem ni nga xam te ne am ba ahoor noonu la ko xabaare woon ibn Abbas Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maanaam radiyallahu ta'ala anhu maanaam lu yéeme la maanaam muy xër gi ñu xër ñoom ci di xool Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la doon defee mbiri nee na nag mu ñëw bi mu ko bi mu ma mu nettalee xadis bi ak imam Ata ibn Abi Rabah mu nettali ma xadis bi rek ma ne xaaral ma laaj ko ne ko waaw Yonent bi nu mu ko defee woon dama bëgg nga jàngal ma ko comme ni nga xamante ne noonu la Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nettale woon yoo tamit mu ne ko mu ne ko euh, mu ne fa baddada mu daal di taqali lii ñeel ma ata un ata bayna asabi'ihi ci diggante ñaari maanaam maanaam diggante ba maanaam baaraamam yi sey an dara min tabdiidin ci taqali maanaam mooy taqali ko war def nii mm-hmm. dégg nga summa topp wadaa mu daal di teg atrafa asabi'ihi maanaam cati baaraamam yi mu teg ko ala qarni ra'si ci catu ci wàlli bopp bi maanaam def nii ni bopp bi mel mu def ko ni cat yi nee na su ma topp mu tàppe leen maanaam mu boole leen yamurruhaa mu koy rombale kazaalika nii ala ra'si ci bopp mais euh, mu am benn mbir mu batabaxe fii dafa am ci riwaaya beneen xadis bu nekk bu ne su ma fab baax ah. hmm. maanaam mu sotti ko loolu nag al-Qaadi Iyaad rahimahullah bi mu sarh Sahih Imaam Muslim dafa ne looloo gën a dëgër maanaam ngir ne day wax ne ndox la sotti def nii waaye amaan na ah, ne ñaar yëpp man naa ne maanaam mooy sotti na ci ndox nii ba pare def nii hmm? voilà def nii loxo yi waaye nee ba mu ko ci defee nee na xattaa ah, mbete masat mu laal ibhaam am na ci yeneen riwaay ibhaama yi la maanaam mooy ibhaam moom mooy euh, mooy baaraamu dëgg baaraamu déey bi déey bi voilà mooy déey bi maanaam mu teg ibhaama yi baaraamu déey bi mooy puus bi bi dégg nga nee na mu teg ko tarafal uzuni ci catu nopp yi fii catu nopp yi mimma ci li nga xam ne yàlla yi moom moo jàkkaarloo moo féetee ak alwajha xar kanam gi mm-hmm. mooy fii mm-hmm. dégg nga ala sudri ci euh, ci sudri sudru mooy lii mooy mooy euh, euh, ngaam gi voilà mooy ngaam gi mooy mooy tàmp voilà mooy ngaam gi dégg mu teg ko wa wa naaxiyat lexeete ak fi féete sikkim bi maanaam kon nii la def nii nee na nii la yent bi def sallallahu alayhi mu ne euh, laa yuqassiru nee na gàttañ lu wut wala yaqtashu nekkatu na yàkkamti wut maanaam yéexut a def yéexut ci ni ko doon defe waaye gaawul tamit maanaam deful nii mu gaaw niki noonu deful nii maanaam dafa yem rek nii nee na noonu la ko yent bi defee woon sallallahu alayhi wasallam maanaam illa lu dul xanaa rek ne nii la def mm-hmm. illa kazalika lu dul xanaa rek ne nii la def mm-hmm. waaw ndax ne yent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu sottee ñaari bu loxo yi la boole def nii rek voilà dégg <coughs> te loolu day wane <coughs> ni ñuy bàyyee xel ni yonent bi doon def tout le temps sallallahu alayhi wasallam bu mm-hmm. teg ci ne law bu terewul bu dul woon ne an afaqa ci ma euh, teg xat-xat ummati sama xeet la amatum kon dina leen digal dina leen daal leen digal an sallu ci ñu julli hakaza ni maanaam ñuy julli waxtu géewi nii loolu euh, hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi hadith numéro 7239 insha Allah imam Muslim indi ko hadith numéro 639 ñaar am 642 mu indi bi ci tegu bi euh, euh, imam Abu Dawud 199 ak 420 imam An-Nasa'i indi ko hadith numéro 531 532 ak 537 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 1926 3466 4826 5611 5692 ak 6097 kon euh, waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari moom Abu Dawud moom Muslim moom An-Nasa'i solo amma imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam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 al-Bukhari rahimahullahu taala baabu waqtil ishaa ilaa nisfil layl buntu bi nga xam ne léegi nag muy wax ci waxtu gee maanaam ne léegi nag ginnaaw bi mu waxee lii yëpp bu ñu xoolee yi mu wax ci li weesu yëpp wax na ci gee kañ lay tàmbali wax na ci mais léegi nag mu mel ni mbir mi day daal di am beneen mbir muy wax mooy waxtu gee fa fan lay yem ak ba kañ lay dem mu daal di ñëw nag di leeral ne di leeral li nga xam ne moom mooy mazhabam moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala muy baabu buntu waqtul isha waxtu gee daal ilaa nisfil layli ba ci guddi ba guddi gi la maanaam mooy xaaju guddi gi loolu moom mooy waxtu gee loolu nag moom lañ waxoon ne euh, loolu euh, te waxoon nañu ne moom mooy xanaa mazhabu euh, Hanaabila rahmatullah alayhim ci maanaam ñoom la gën a siiwee am maa ñi nga xam ne ñooy Maaliki ak Shaafi'i rahmatullah alayhim tamit am na ci ñoom ñu ko wax rahimallahu al-jami' mu ne wa qaala Abu Barza mu ne Aslami radiyallahu ta'ala anhu mu ne kaana an-nabiyyu yonent bi kaana nekkoon na an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yastahibbu daan sopp taxiirahaa di ko yéexi hadith bi gisoon nañ ko maanaam waaye li nga xamante ne nag moom mooy euh, wax ji léegi laaj mu ne doon na gee mais ana lan mooy wane ni genn wàllu gi ci la yam boobaa dañ naan la riwaaya hadith bi moo ci am ilaa nisfil layli ba ci genn wàllu guddi gi loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ko wala bokk mu ne la bana riwaaya hadith yi dafa am bu wax ne ila sulusil layl ba ci xaaju guddi ba ci ceeru guddi maanaam benn ñetteel bi am yeneen i riwaaya bu ne ila nisfil layli ba ci xaaju guddi gi wala shakril layli ba ci xaaju guddi gi comme que nag ñaar yëpp am na muy leeral ne bu ñu maanaam comme yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa soppoon di ko yéexe te yéexe bi fu mu gën a yem ci yéexe mooy genn wàll gi maanaam kon loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi wax ji ngir leeral maanaam boobu muy indi nag hadith bi ngir gën a dëgëral li nga xamante ne moom mooy mazhabam te mooy li gën a wér ci boobu masala inchaa allah qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddathana Abdurrahim al-Muharibi mu Abdurrahim ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ziyad al-Muharibi Abu Ziyad di waa Kufa muy Abu Ziyad al-Muharibi di waa Kufa nekk comme moom az-Zabil mu rahimahullahu ta'ala mu ne siqatun xayr ku wér la ku baax la imam al-Hafiz Ibn Hajar ne siqa euh, imam Abu Dawud ne rajulun salih maanaam nit ku sell la ku baax la euh, imam Ibn Hibban boole ko ci siqatu tabi'i tabi'i imam Abu Zur'a ar-Razi ne shaykhun fadilun siqa sëriñ bu baax a ngi waay bu wóor a ngi waay euh, rahimahullahu ta'ala moom nag amul ci Sahih ba tax kutubu sitta ludul bii xadis benn xadis bi rek la solo imam al-Bukhari moo ko solo ci moom rahimahullahu taala imam al-Bukhari dootul waxati ci beneen dootul indi ci benn xadis ci ay xadisam ci sëriñu yu njëkk ya a bokk mu ngi génn adduna ca Kuufa ci weeru Sha'ban atum ñaar téeméer a fukk ak benn deux cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ne kon sax maanaam ci ñu njëkk ñi la bokk moom moom moom daanaka moom moo a Euh, rahimahullahu ta'ala ci xilaafa al-Ma'mun ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Zaida te moom mooy Zaidata ibn Qudaamah as-Saqafi rahimahullahu ta'ala daa xantam ne ko Abu Salat moom it waa Kuufa la comme taalibem bi euh, ni mu nekkee waa Kuufa rahmatullahi alayhima moom mi ngi génn àdduna cent soixantième année bi wala cent soixante ci ñoom maanaam jëmmi at bi nga xamante ne ci la ñoom Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri ñoom Shu'ba ibn al-Hajjaaj ñoom rahmatullahi al jami ñoom ci lañ génnee àdduna rahimahullahu rahmatan wasi'a mu ne an Humayd duma hadith mi ngi ci kutubu sitta an Humayd at-Tawil moom it waxoon nañ ko mooy Humayd ibn Abi Habib at-Tawil al-Basri rahimahullahu ta'ala dañu wax ne guddu gu nekkoon ci ay loxoom moo tax ñu naan ko at-Tawil waaye moom ci jëmmi boppam nekkutul ku njool maanaam euh, moom Abu Ubayda wala Abu Ubayda mooy daaxantalam mi ngi génn àdduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu bokk ci taabi'i an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Anas ibn Malik ibn an-Nadr ibn Damdam dhul udhnayni sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi muy moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy muksiruna yi ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon gone jamono yenen bi sallallahu alayhi wa sallam bi yenente bi di dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaam mi ngi amoon fukki at bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna mi am ñaar fukki at comme ni nga xamante ne noonu la feeñee mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ba wax nañ ba quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama li nga xamante ne moom mooy musnadam mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith yoo xamante ne moom cent quatre-vingts la imam al-Bukhari wéetoo na ci euh, euh, ci quatre-vingts hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee axara maanaam hadith bi dafa bokk ci ruba'iyaat musannif maanaam ruba'iyaat ñeenti nit rek tax euh, sayyidina euh, imaam al la rahimahullah ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sayyidina Anas radiyallahu ta'ala maanaam fii ñoom ñii waa Kufa lañ ah euh, ak waa Basra ah maanaam ñaar ñu njëkk ñi waa Kufa lañ ñaar ñu mujj ñi waa Basra lañ dégg mu ne annahu qaala nee na axara yéexe na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam salaatal isha guddi gi julli gee ilaa nisfil layl ba ci genn wal ba ci guddi gi leer summa topp salla mu daal di julli summa topp qaala mu ne xat dëgg-dëgg salla julli na annaasu nit ñi wa naamu te nelaw nañ amaan daal nag innakum yéen fii salaatin yéen a ngi ci julli man tawartumuha feeg yéen a ngi ko doon nekk maanaam loolu bokk na ci ngëneelu maanaam muy ngëneelu yéexe julli gi mhm. maanaam moom mooy nit gi ngi nit nii damay xaar ba ci kanam mu julli gi mhm. maanaam sa xel nekk ci fekk yaa ngi ci biir loolu yaa ngi am yoolu ku nekk di julli mhm. maanaam kon loolu day wane ne nga xamante ne moo tax euh, hadith bi dalil la bu leer dalilul qaati maanaam bu leer nañ ci ne maanaam julli gee maanaam ba ci genn xaaj guddi gi la am te noonu tamit la ñëwee ci benn xadis bu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ak yeneen mhm. maanaam leer na nañ ci ne genn wàllu guddi gi moom mooy mooy euh, euh, li nga xamante ne euh, mooy mooy mooy genn wàll mooy mooy mooy foofu la lan muxtaaru gee foofu la yor mhm. te loolu moo tax li koy bokk na ci li koy dëggal dëggal mooy yàqu alxuraan bi ci boppam mooy ilaa rakatil layl mooy ba guddi gi lëndëm yegg ci dayoog lëndëm te loolu mooy bu guddi gi xaajee mm-hmm. ci la nekk ci dayoog lëndëm gi comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon tamit maanaam yooyu yëpp day dëgëral ne gën di guddi julli gee loolu moom mooy euh, moom mooy maanaam loolu moom foofu la yam mu ne wa zaada ibn abi maryama mm-hmm. euh, te moom mooy imam euh, ibnu abi maryama ci sëriñu imam al yi la bokk Euh, rahimahullahu taala waaye lii muallaq la boo xam ne imam muslim rahimahullah solo na ko maanaam muy euh, Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim mu gën a siiwee ci al imam ibn Abi Maryama al-Jumahi rahimahullahu taala muy Abu Muhammad mi ngi génn àdduna 144 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom li ci yokk mooy ne mu xabaare nañu Yahya ibn Ayyub te moom mooy Yahya ibn Ayyub al-Ghifa al-Ghafa al-Ghafiqi Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi muy Abul Abbas maanaam Misri la waa Misr rahimahullahu ta'ala génn àdduna 168 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk siqa ah, rahimahullahu ta'ala comme ni ko Yahya ibn Ma'in waxe rahimahullahu ta'ala qaala haddathani mu ne nekk li na ma Humaydun te moom mooy at-Tawil gis nañ ko léegi mu ne am na wa sami'a ne dégg na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam euh, hadith bi li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yokk ci mbir mi maanaam daf ko cee yokk ngir leeral ne euh, Humayd at-Tawil déggee na ci na Anas mbir mi maanaam radiyallahu ta'ala maanaam ne ko cee déggee et que gi maanaam ne lu mu dégg la moom moo tax mu ne moo mu indi lii càllale gi nag leer na leeraay boo xam ne dëgër na tamit këcc dëgëraay boo xamante ne ba pare am mutaabaa boole ci maanaam loo xamante ne ci loo xamante ne moom leer na ne moo tax imam Al-Bukhârî indi ko ngir mu nekk faslul xitaab maanaam nekk loo xam ne dafay dog ci kaddu gi hmm. anam goo xamante ne <coughs> na nga xam ne lii moom mooy <coughs> lii gën dëgër ci masala bi insha allahu taala hmm. euh, <coughs> rawatina ne Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu ci saxaaba yi ndaw yi la bokkoon te moom li mu nettali moom daf koo gis mm. te loolu mu ci yokku lii tamit beneen mbir la ndax dafa yokk non seulement ne dafa yokk ci dafa leeral ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi ci guddi gi la nekk maanaam la la julli mais ñaareel bi ci def bi muy leeral moo ne moom xew-xew bi Madina la xewe woon xewe wutoon Makka contrairement ak hadith Seydina Jibril bi nga xam ne moo wax ba ci ceeru guddi gi boobu Makka la xewe woon lii Madina la xewe te beneen bi ci des moom mooy ne nekk Makka maanaam maanaam mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ceeru guddi gi après mu julli ba ci mu julli guddi digg guddi gi loolu wanewul ne ceeru guddi gi mooy moo nekkoon moo nekkoon moo nekkoon muxtaar bi déedéet ndax julli ba ci ceer bi ak julli ba ci guddi digg bi euh, maanaam ñaar yëpp ci biir waxtu wi lañ ne kon benn tegtal maanaam bu mujj bi doomu mooy tegtal la ne fii la mbir mi yem loolu beneen mbir la ci def amma ñi nga xam ne ñooy Hanafi yi rahmatullah ñoom dañuy jàpp ne rek ah, loolu yëpp lu dagar la rek lu mën a nekk la rek voilà dégg nga mu ne qaala sayyidina Anas radiyallahu anhu ne ka nii maa ngi mel ni man nii maanaam mi mi ni ma koy fàttalikoo maa ngi mel ni tey jii anzuru maa ngi xool ilaa wab yi ci ci mel la xatami Euh, euh, xaatamihi jaarom bi laylata iz guddi googee maanaam guddi googoo maa ngi gis nga ni ni jaarom bi doon mel laxe mi ngi mel ni tey maa ngi jàkkaarloog moom sallallahu alayhi wa maanaam nga gis ne kon mbir mi non seulement da koo teg da koo jàpp da koo fàttaliku te day wane tamit ne moom fekkee na ko te ma Madina la amee ndax Seydina Anas nekkutoon Makka radiyallahu ta'ala anhu te ci saaba yu ndaw yi la bokkoon loolu yëpp di dëgëral ne euh, gée lii mooy mooy waxtu wi nga xam ne mooy waxtu muxtaar yi mm-hmm. foofa la foofa di yegg na ba foofa mm-hmm. amma dalil bi nga xam ne mooy ne mbir mi gënu gën ko sori loolu mooy ne yeneen ci saa sara mosu koo julli à partir de génn wàllu guddi gi mm-hmm. mosu koo julli à partir de foofu génn wàllu guddi gi jëm ci suuf beneen bi ci def nag mooy li an ne wa qur'anul fajr ginnaaw boobu ne ilaa ghasaqil layl ndax lépp ilaa li dul ci shams maanaam mooy bu jant bi nekk ci digg bi bay commencé jéng di dem ilaa ghasaqil layl ba xaaja guddi gi foofu la waxtu julli yi nekk après mu teg ci ne wa al fajr ak julli julli fajar maanaam kon euh, loolu mooy ne teqale am na foofu moo tax ñenn ci bi ak Zaahiri rahmatullahi alayhi di tegtaloowee ci loolu ngir wax ne jullit fajar amul maanaam diggante jullit gee ak jullit fajar dafa am euh, dafa am teqantal maanaam ba genn wàllu guddi gi foofu la mbir mi yam waaye partie boobu yëpp julli amu fa waxtu julli amu fa comme ni nga xamante ne diggante bi jant bi jóge ak ba bu jant bi di nekk ci diggu njolloor bi foofu tamit waxtu julli amu fa mm-hmm. maanaam fajar bi bu ci xaat xasee ba jàll ba jant bi jóg ba jant ba digg njolloor maanaam ba tisbaar bi jot ñaari diggante yooyu amul benn faratay julli mm-hmm. maanaam waxtu fajar demut ba foofu mm-hmm. noonu tamit la rek julli gee maanaam genn wàllu guddi gi diggante genn wàllu guddi gi ak fajar gi foofu julli amu fa waxtu julli bokku ci mm-hmm. maanaam ñoom noonu lañu ñu gisee mbir mi wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam al-Bukhari dina ko indi inshallah hadith numéro 600 hadith numéro 661 ak cinq mille huit cent soixante-neuf imam Muslim na ko xadis numéro six cent quarante imam neuf cinq mille deux cent deux itam indi na ko fa imam Ibn Maaja xadis numéro six cent quatre euh, Muslim imam Abu Dawud